kon ci suñu jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci juróom-ñeen fukkeelu laay ak juróom-ñaar fi nga xam ne ci la doon wax li fiihi aayatum bayyinatum maqaamu ibrahim wa man daxalahu kaana amina bani laaya bi jeexe ñu ne woon nag dañuy ñëwaat wa man daxalahu boo bale kanamina képp ku dugg foofule mooy biir Makka nekk nañ la doon masa nekk koo xam ne ci kóolute lay ne ñu ne la nag am ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim alhamdulillah ñu ne lool mooy fa am minoo ku fi dugal yéen yéen na ngeen assurer sécurité na ngeen fexe ba na ngeen ko teg ci kóolute bu mu fa nekk di tiit te loolu na ngeen ko taxawu yéen autorité yi yéen ñi nga xam ne yéen la administration de la Mecque mooy li ñi ñi yor Makka ñooñu na ngeen doxal loolu bu fi kenn ñëw di tiit wala ngeen fiy tiital nit ñee ko yooyu ak ku fi ñëw loolu nag ñu ne la woon boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci gàttal quoi vraiment gàttal vraiment gàttal mooy lii nii ku mel na al imaam al al abu hanifa rahmatullahi alayhi moom daf cee jële képp koo xamante ni dafa def benn crime wala mu def benn loo xam ne lañ koy toppee ci biti makka daal di daw dugg fi nga xamante ne nii loo xam ne la mu def mooy dañ koo war a teg daal comme mu sàcc ñu war ko dagg loxoom léegi nag mu daw comme ji dala ko defee wala laaj maay mu defe ko feneen daal di daw ne fees ne saraax ci alxaramul makki dugg foofale mu ne waajooju moom loolu ñoŋal na ko mooy ne kenn du ko fa fexe naan ko aywa génnal non duñ ko ñëw daal di koy jàpp fooy hôtel ba mu dugg ne ko aywa yónni lu waaye policiers yi ñu daal di koy jëli daal di ñëw ngir dagg loxoom ñu ne non non kook kenn du ko def waaye rek al imaam ibn abu hanifa rahmatullah alayhi dane mais waajooju noonu comme que moom kenn dootul waxat ak moom dañ ko fay sonal quoi voilà mooy dañ koy defal dañ koy fa difficile la vie quoi voilà rendre la vie vraiment impossible difficile foofu ba mu génnal boppam waaye du ñëw ni ko yow acca jàpp ko xëcc déedéet kenn du ko def léegi nag loolu moom ci gàttal loolee la abu xanifa rahmatullahi alayhim daal di wax léegi nag mu am ñeneen ñoo xamante ne nii muy jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne képp koo xamante ne def nga fa pen boo xamante ne moom mooy loo xam ne dafa waral ak ñu teg la daan lu mel ni ku fa sàcc wala ku fa def dara wala yu mel noonu wala nga daal di fay njaaloo wala ñu war laa dóor ngekk ku sange woon ñu xaañ lay xeer ba nga faatu wala yooyu daal boo ci def loolu dañ ko fay teg te dafa def dara daal di daw làqu kooku yi dañ ko fay fekk voilà dañ ko dañ ko koy teg dañ koy jàpp loolu génnewu la ci parce que loolu moom dañ naan kooku ci boppam moom moo moom moo moo xotti orma am googu orma gi suñu borom waxoon ne man daxalahu kaana amina ku dugg biir Makka nekk na koo xamante ne ci Makka fii ci alxaram nekk na koo xam ne day nekk ci wóolute kooku moo ko xotti moo ko respecté wul kon nag kooku dañ ko koy teg te loolu ñu ne waaye Ibnu Xatal waaye yow mi ngi fi doon wax fan yee yow waxoo woon sax gaa yi mais fii mu ne yow fii mu ne gaa yi kan mooy Ibnu Xatal <laughs> bon voilà wax nga dëgg wax ngeen dëgg yaa ma'sharal jumhur rahmatullahi aleykum loolu waroon naa koo wax ndax dama koo tudd ba bare bàyyi noonu ne Ibnu Xatal benn waay la woon boo xamante ne ci kàccoor yi la pare daal di tubbi voilà daal di tubbi rey nit daal di dem yoonam ne fes dem dem Makka quoi dafa tuuboon jamono yonent mi alayhi salaatu salaam ba pare ne weddi na daal di faat nit daal di daw dem Makka dem toog foofu voilà yonent mi alayhi salaatu salaam nag ne waa jooju parce que moom wute nag am na ñeneen ñeneen ñoo xam ñoo xamante ni moom beneen kàccoor boo xam ne moom dafa ñëw naan na ba Makka man yonent mi alayhi salaatu salaam Muhammad en fait alayhi salaatu man maa ko doon wax. parce que moom dafa bokkoon sax ñu doon bind wax yu mais du na xatal mii waaw mu ne bu ñu doon bindal yonent bi saa saa bu wax yu doon wàcc ñi ko doon recopier léegi moom mu tubbi dem waa naan waa Màkka man maa ko doon dicté te lool ñépp waa Makka ci boppam xam nañ ne waa ji la expliqué kii waxul dëgg parce que Seydina Muhammad ne même bu dee gëmuñu ko radiyallahu alayhi salaatu wassalaam moom Makka gii la newoon de def na fi 13 ans yoo xam ne mu ngi doon wax li mu doon wax te waa jii nii de toute façon temps yooyu sax bokkul ci ñuy bind rek loolu moom léegi nan la mën a dem ba 13 ans nekk fukki at ak ñett biir Makka ñun ñu xam ko fii ba di ko xeex mu dem fële yow nga tuub après nekk foofu di mu ne nga koy bindal wax yu nga ne yow yaa ko doon dicté moo yaa ko doon wax li muy bind ñoom xam nañu ko mais au lieu ne ko waxoo dëgg mais comme nga rek gis nga boo sincèreul bu dee da ngaa mere nit mooy lu ñëw rek même loo xam ne wute na ak niñ ko xamee yow da fexe jàpp ne waaw waaj wax na dëgg même bu dee yow sa ñaari bët mën nañoo seede ne waaj waxul dëgg waaye nag dañ koy def argent comptant quoi léegi nag loolu la yonent bi saa saa ñun ñëpp dafa waxoon ñu rey leen ak ñoom wax si ak yooyu loolu gisoon nañu ko léegi tuddoon nañ ko Ibnu Xatal mii nag ci gaa yooyu la woon yonent bi saa salaam bi bi muy de ubbi màkk keroog dafa ne képp koo xamante ne nii mooy ni ñëpp nekk ci sécurité mooy ba muy wax naan man daxa la képp ku dugg te loolu foog naa waxoon nañ ko bi ñuy gis suuratul fath walla bi ñuy gis fathu makka ak yooyu nga xamante ne dana ne woon man daxala da kii bam daxalal masjida fa fa fa huwa amin wa man daxala bayta abi sufyan fa huwa amin li naa di ñeneen nag wa man daxala baytahu thumma aghlaqa baabahu duna fa huwa amin mu ne képp koo xamante ne nii yëgal leen waa makka ñoom waa Quraysh ñii bi muy ubbi Quraysh di ubbi Makka képp koo xam ne dugg nga sa kër dugg nga ci xaram di nekk fa kooku wóor nekk nga ci sécurité kenn du la def dara waaye ku dugg kër Abu Sufyan seen sang li kooku daal dinay nekk ku ku ku nekk ci ci koo xam ne sécurité parce am na boo xam ne riwaay boo xam ne Abu Sufyan ba mu wax ko waa Makka boobu eh, waa Makka na ko waaye yow Abu Sufyan yow sa kër bi mu xate loolu dañ jeexañ mu ne yonent ma sa sam dolli leen ci ne leen képp ku dugg këram tëj buntam kooku nekk na ci kóolute léegi nag ibn ba ñu ne ko comme ko waxoon na ba ñuy génn que ne am na xatal mooy ba ba ba bam bam bam murtaddee dem la yoneen mooy l'islam ci boppam sharia moo rey lu képp koo xam ne dafa newoon ci diine génn voilà man baddala diinahu faqtulu comme ni ko Ibn Abbas radiyallahu anhuma daal di nettalee ci yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne képp koo xam dafa murtad xam nga lu mu la doon wax mbiru murtad fële gisoon nañ ko fan yee bi suñu borom naan kooku moom du ko jéggal ki nga xam ne dafa gëm weddi summa zaadu kufra gaa yooyu moom nekku yàlla nekku fi di leen di leen di leen gindi quoi di leen gëmal di leen gindi gindi mukk non non déedéet déedéet ne képp koo xam ne dafa soppi lim gëmoon nekkoon julli ne maa gëmoon génn naa ci mu ne kooku na ngeen ko faat loolu nag mooy dëkk boo xam ne charia la ñuy doxal manoo nekk fii Ndakaaru wala fii ci Paris wala fee ci Warsasa après ne waa yow man daal Moussa mee wala Ndiob mee wala Issa mee wala Fallou wala kii nii moom daal mujj na nekk koo xamante ne nii wala ay man wala yi ko Shima mi jullit la wala kii la Christian yi jullit la woon wala kii nga xamante ne nii. mooy mooy mooy mooy Alfred moom jullit la woon léegi nag daa daa daa nekk koo xam ne yéeféral nee na génn ci diine yi léegi ñun nañ def benn group dem daal di koy faat loolu man na ne déedéet dañ naan la déedéet loolu amu ngeen ci droit kon nag ñii moo tax jaasig l'islam boo ko faat woon ba yenente ma ne sa sa waxoon nag ko gis na nga ko faat léegi am ñu ñëw ne ko ah ibnu xatal de mu'allaqun bi astaril kaaba ne ko ah ibnu xatalkat kat tay bi nii yonent bi saa saa bi ñu ubbee màkk ñu ñëw ne ko ah ibnu xatal de fekk nañ ko daay mu daal di lëmasoo li nga xamante ne nii mooy eh, ci ci mbalaanu kaaba gi ngir ngir xam na parce que woo xam na loolu xam na ne lii alxuraan di wax man daxalahu kaana amina xam na ko moo tax mu nekk foofu ak arab yi ni ngeen xamee ku fa dugg daal di ngay nekk sécurité mu ñëw nag nekk nga ci kóolute mu ñëw lëmasoo mbalaanu kaaba gi ngir ñu bañ koo def dara parce que xam na ko mënu la rëcc mënu la rëcc ndax jullit ñi nañ te waa Makka moom ñenn ñu daw nañ ñoom Safwaan waaye Ikrima gis nañ yawmal Xandama ak gaa yu yële comme ni ñu ko tudde woon ci jotaay yee weesu léegi nag mu daal di lëmasoo lool ñu ñëw wax ko yonente ma sa sa mu ne faat leen ko léegi nag ci lañu faat sawaay léegi nag loolu moom la waa jumhur waa jumhur na waa kay jazakallahu xayran yaa sawaay yow nag léegi waaw kay mu ngi noonu léegi nag léegi boo dellaatee sa explication bu gudd bi yaa ko defuloon bee weesu man na leen wax ngeen dëgg moo tax léegi daal wa rahmatullahi alaykum wa hafizakum wa wa wa waraakum wala wa ja'ala a'aliyal firdawsi mathwaakum wa ma'waakum wa mash wa mamshaakum amin léegi nag nga ne mam ne waaw kay léegi ñun nag waa jumhur ne léegi loolu la mooy ibnu xatal dafa dugg yonente bi alayhi salaam ne gars yi ay wo daal leen koy faat ba mu lëmasoo lale moo tax ku fi defu pen loo xam ne pen daf laa war nga dugg fa kooku dañ la fay génne loolu mu am na ñeneen ñoo xamante ne nii dañ ne waayow affaire bi lii la voilà comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko jële ci Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne ku fa def pen dañ la koy teg voilà waaye nag bu dee nag koo xam ne daf koo def ci biti daal di dugg ci xaramul makki foofu le zaadahallahu sharafa kooku kenn du ko wax ak moom dara kenn du jaayanteeg moom kenn du jëndanteeg moom dañ ko fay xatal comme imam im Abu Hanifa rahmatullah alayhim wax ba ni nga xamante ne ni ci lay génne quoi ndax day xat foofale bu boobaa ñu door ko faa teg xam nga lii moom la mi ibn Hanifa rahmatu Abu Hanifa mana ibn Hanifa <laughs> Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu sëriñu Hanafiya yi rahmatullahi alayhim loolu lay wax kon daal ci gàttal lool mbir maa ngi noonu le léegi daal kon lool la borom bi tabaaraka wa taala wax mu ne nag léegi li ci tegu man wa man daxalaw kaana amina walillahi ala nnaasi hijjul bayti wala ñeen laaj na kii mooy borom bi waral na ci nit ñi mooy ñu ajal ko ajam kii néegam bii man istata ilayhi képp koo xam ne man nga ko benn yoon loolu moom la hadis bi nga xam ne moo nekk saxiixayni ba yonente mi alayhi salaatu wassalaam bi mu waxee ne inna allaha qad kataba alaykum alhajja fa hajju ne borom bi tabaraka wa taala farataal na ci li nga xamante ne mooy ci yéen aj kon nag aj leen léegi al aqram na xaabis jóg xam nga loolu tuddoon nañ ko fan yële ne waa yonente alayhi salaatu wassalaam radiyallahu anil aqra ne ko waa yow wa ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam afi kulli am ya rasulallah ne ko waa yonente alayhi salaatu wassalaam ndax ndax ci at mu ne la yonente bi alayhi salaatu wassalaam noppi mu laajaat ko ko mu noppi mu léegi mu laajaat ko ko ba ba pare ca ñetteel ba ci la yonente alayhi salaatu wassalaam ne bu ma ne woon naam bu ma ne woon waaw day nekk farata bu ma ta bu nekkoon nga xamante ne nii moom laa leen bàyyee voilà bokk na ci li nga xam ne moo alagoon ñi nga xam ne moo leen jiitu woon mooy bari laaj ak wute goo xam ne bu ñu laajoon ba pare wute guñ doon wuteeg seen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ciy xame ne mooy daal teg texte bu leeree ci wàllu alquran jëf ak digle wala tere nañ jàpp ci kaw noonu la ni ñu ko dégg te xam ne noonu la bañ a teengal nekk fi di laajaka laajaata ka lëñ bu taata ka ba la nga xam ne leeroon na sax ci bopp ñenn ñi yow sa laaj yu bari ak sa yooyu tax mbir mi far lënt ci seen bopp yi loolu lépp warul de léegi nag suñu boroom nag daal di ciy teg kon lii mooy aj farata la ci dundu nit ki benn yoon loolu mooy li nga xam ne daanaka ijmaa la am na benn mbooloo nag bu doon wax naan moo juróomi at yu nekk ci la aj di nekkee li nga xam ne farata ci jaam bi waaye loolu moom wax la joo xam tegoo daanaka mën nañ ne hadis la bu bu da'if la boo xamante ne imaam Ibn Abi Shayba moom moo ko soloo rahmatullah alayhim te loolu moom dëgërul du tout te ijmaa bi dafa taxawoon ci seen kanam boo xamante ne que ne aj benn yoon kese la nekk farate ci dundum nit ñi waaye wa man kafara borom bi nag képp ku weddi ne yow ne aju ma waaye dara laa ajul. sama dëkkub sëriñ ma gënal loolu le wax yooyu ngay dégg ñenn ñi di ko wax jàpp ne ñuy wax lu am solo ndekete yoo wax jooju noonu wax ju garaaw ak garaaw la xam war nañ leen a yee ndax ñenn ñi nekkul ne sax dañoo mooy ñàkk xam la ak dégg ñoom di déew ñu wax ñu nekk perroquet di répété déedéet loolu ëpp naa wax naan sama waaye war a mën a aj naan non man bu ma desee sama dëkkub sëriñ bii maa ngi mel ni ku aj daal di waayow daal di dem Medina yooyu yépp am naa ko ci des sama dëkkub sëriñ ku la wax loolu xam nga ne wax na la wax wax na la wax ju sutante voilà wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam